A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul muy ilmul irsi li jëm ci wàllu miraas ci l'héritage ci l'islam gisoon nañu suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna nañ benn façon bi nga xam ne ñenn ñi lañuy doon ne waxoon nañ ne ñaar la albaadu yarisuuna bilfuruud wa albaadu yarisuuna bittansiib muy ñenn ñi ñoom lañuy woowe asxaabul furuud ñi nga xamante ne nii suñu boroom subxaanahu wa taala moo wax ci alquraan ci suuratu nisaa ñoom nan lañ ni donne muy al irth bil fard nga xam ne dafa wax ñaata lu ñuy donne ñaata la gisoon nañ ne siis la lañuy ñuy donn siis la te gisoon nañ ne siis yoo yële moo doon ak thuluthan ak an nisf ak al sudus ak as-thuluth ak li nga xam ne mooy sumun thuluthaani mooy deux tiers an-nisf mooy un demi as-sudus mooy un sixième as-thuluth mooy un tiers ar-rubu' mooy li nga xam ne mooy un quart asumunu mooy li nga xam ne mooy un huitième gisoon nañ bu ci nekk ñaata façon nit ñoo ñoo ci ñooy doon ci benn bu nekk gisoon nañ ne ak sulusaan sulusaan ñeenti nit ñoo ñoo ciy doon gisoon nañ ne ñeenti nit ñooy doon na ci ak sulusaan ñoom ñooy doon ne buñ xaajee alal yi ñetti xaaj ñaari xaaj yi ñeenti façon nit ñoom ñoo ñoom la yellool te ñoo gisoon nañ leen a nisfa muy xaaj bi moom juróomi nit la woon juróomi nit ñooy ñoom ñooy doon ci wàllu li nga xam ne nga xam ne ñooy jël nisf waaye li nga xam ne mooy as sudus nisfu mooy buñ xaajee alal yi ñaari xaaj benn xaaj bi as mooy li nga xamante ne nii bu ñu jëlee alal ji xaaj ko juróom benn xaaj benn xaaj bi ñooñu juróom ñaari nit lañu woon dix-sept personnes asulusu muy li nga xam ne un tiers muy buñ jëlee alal ji xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ñooñu ñaari nit kese lañu ar-rubu muy buñ jëlee alal ji xaaj ko ni nga xamante ne mooy ñeenti xaaj benn xaaj bi muy un quart ñaari nit kese ñooy doon na ci loolale ñoo am part boobu ñoom la suñu boroom ne lii ñoom ñoo ñoom la ñeel ci miraas mi mënu mooy un huitième te kooku kenn la wala ñenn la loolu <clears throat> mooy li nga xam ne mooy alfuruud lii lañ naan alfuruud ak ñi nga xam ne asxaabul furuud léegi nag bala ñuy parce bi ci tegu wax nañ ko sànq mooy al E, e, alladina yarithuna bi ta'sib ñooñu bi ñuy wax bi ñuy bi ñuy développer lool ñoom ñoom waxoon nañ seeni affaire ci lañ waxe woon ne al asabatu dafa am al asabatu nasabiyya am al asab al asaba as-sababiyya dinañ ñëw ci lool waxoon nañ ko après ñu ne la woon nasabiyya fa la amee al asaba bin nafs ak al asaba bil ghayr ak al asaba ma'a al ghayr loolu gisoon nañ ko ba gisoon jihaad yi nekk ci asaba bi nafs loolu lépp waxoon nañ ko ramassé woon nañ ko ci lu gaaw amaana ñu tuddaat ci tuuti laata ñuy dugg ci xujub bi kon tey boo fàttale ko li nga xam ne moom lañu waroon a gis ginnaaw biñ gisee asxaabul furud ñii nga xam ne suñu boroom moo ne lii joxal leen ma ñii waaw lu toll bu bu bu diw faatoo bu nit faatoo góor wala jigéen ah, jox leen lii moom jël leen ngeen joxal ma ko ñoom diw comme ni nga xam ne loolu la wax ci suuratu nisaa la waxe loolu le ci aaya boobu yuusikum allah ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim yuusikum allahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu ba ni aaya bi di jeexe ak aaya bi ak la nga xam ne mooy aaya dernière kii ba bi nekk aaya bi mujj ci suuratu an kon loolu gisoon nañ loolu tey nag boo fàttale ko dañ ne woon waa léegi ñii nii xam nga ay góor ak jigéen lañuy gis góor ak jigéen lañ gis mooy yi ñu fi gis ñaari jins la góor ak jigéen léegi nag mu des alxunsa mu des masalatul xunsa masalatul xunsa alxunsa mooy koo xam ne moom dafa am ñaari pëy yi dafa am pëyu góor waaye mu am pëyu jigéen ana kooku lan mooy àtteem ana kooku moom fan lay dugg ci yi ana fan lay dugg masalatul xunsa kooku mooy al xunsa ah Euh, dañuy topp li nga xam ne moom la al imaamu al Qurtubi raxmatullahi alayhi ni mu traité sujet bi fii tafsiire bi muy tafsir suuratu annisaa mu ne athaaniyatu athaaniyatu ashara waaw mooy masala bi muy traité masala athaniya ashara douze mu ne bi suñu boroom ne mooy bi muy wax commencé aaya bi yuusikumullahu fi awlaadikum yuusikumullahu fi awlaadikum mu ne fii awlaadikum boobu tanaawalal xunsa mu ne loolu xunsa da ciy duggaale mooy ki nga xam ne dafa am pëyu góor ak pëyu jigéen ñaar yëpp la am ku juddu am lool mooy raar na waaye day am mu ne wa huwa alladhi far farjaan mooy ki nga xam ne nit ki nga xam ne ñaari pëy la am moom bi mu juddoo léegi nag kon mooy yow laaj bi ñuy laaj mooy xunsa parce que ñii nii ñuy wax naan góor jigéen bu dee doom bu góor la fi bàyyi wala doom ju jigéen mais léegi bu ëndee ko bu dee moom doom ji mu jur wala kenn ci doom yi wala ci sœurs yi wala ci frères yi moom xun saala nag ñaari pëy la yor kooku ban àtte lañ koy jox est ce que dañ koy jox àttey jigéen ba bu ko defee mooy li jigéen gi am lay am walla boog dañ koy jox àttey góor mu am li nga xam ne moom la góor gi am loolu mooy laaj bi wala moom dafa am statut spécial am loolu lay wax nii nag moom lay traité mu ne wa ajmaa al ulama wa ajmaa al ulama ala min xaytu yabool in baala min xaytu yaboolu rajul warisa miraasa rajul wa in baala min xaytu taboolu almara warisa miraasa almara mu ne wa ajmaa alulama te loolu alimaam alqurtubi den bi alimaam ibnu almundir moo ko wax mooy da ko toxale ci alimaam ibnu almundir boroom alijmaa rahmatullahi alayhi mu ne wa ajma al ulama consensus communautaire boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo dëppoo ala annahu kana yuwarrasu min haythu yabul mooy xumsa comme que dafa am ñaari pëy yi moom na lay deme mooy dañuy xool ñaar yooyu ban moo ciy fonctionner bu dee pëyu góor bi mooy fonctionner ci lay tuure ndox beneen bi du ci tuure ndox bu bu bu bu bu jigéen bi dañuy xam kon dañuy nootal côté góor bi ci kaw côté jigéen bi bu dee nag contraire bi côté jigéen bi lay mooy pëyu jigéen bi mu yor ndax dafa yor ñaar yi ca tuure ndox ah boobu la ñuy te du tuure ndox ci bu góor bi boobu la ñuy jox àtte bi moo tax mu ne wa ajma al ulama boroom xam-xam yi daal dinañuy raxmatullaahi alayhim dëppoo ko ne ala annahu yuwarrasu min xaysu yabul dañ koy donnloo selon fa nga xam ne fa lay mbéewale fa lay tuure ndox ci ban ci ñaari pëy yi mu yor la mu ne wa in baala min xaysu in baala min xaytu yaboolu rajul warisa miraasa rajul bu dee dafa tuur ndox fi nga xam ne moom la eh, góor gi di tuura ndox mooy pëyu góor bi mu yor moom foofu lay tuura ndox kon dañ mooy li ñu wax sànk dañ koy jox miraasu góor kon bu boobaa moom bu dee bu dee doom la comme li doom ju góor gi di am lay jël bu ci waajuram wi gaañu waaye wa in baala min xaytu taboolu almaratu warisa miraasa almara waaye bu dee ne moom pëy bi nga xamante ne pëyu jigéen bi moom lay tuura ndox moom li nga xamante ne nii moom lay miraas mooy mi muy am ci miraas bu baayam mooy miraas walla tànt wala kii bàyyite xam wala maamam ainsi de suite yooyu moom lim ciy am mooy miraasul mar'a mooy àtte mar'a di soxna lañ koy jox mu ne qaala ibnul mundir imaam ibnul mundir mi wax lii ba mu ko waxee dajee teg ne wala axfadu an maalikin fiiha fiihi shay'a bal qad dakara ibnul qaasimi annahu haaba an yas'ala maalikan anhu waaw waaw kii ne mu ne man nag ibnul mundir lii moom ijmaa bi recueillir naa ko waaye nag imaam maalik kantaa imaam maalik lan mooy aviwam ci masala bii man xaw ko man takkuma jëlewuma ci imaam Maalik lenn ci masala bii masalatul xunsa est-ce que dañ koy day nan lañ koy joxe ci miraas mi est-ce que miraasum góor lañ koy jox wala miraasu jigéen wala daa am ka mu ne loolu man jëlewuma ci imaam Maalik lenn ci masala boobu bal qad dakara ibnul Qaasim li am ba de sax al imaam ibnul Qaasim al-Utaki saaxibul Mudawwana moom ci woppam ci almudawwana nee na <laughs> moom haaba an yasala malikan an mooy daal vraiment moom il n'était pas à l'aise di demander Malik mooy loolu pas ci moom côté mais ci imam Malik parce que imam Malik <laughs> moom nee na bon ci imam Malik nag ma ko gis nga imam euh, euh, euh, Ibn al-Qasim al-Utaki Abdurrahman al-Qasim rahmatullah alayhi gis nga mu daw wana laaj yu bari yi muy laaj imam maalik ak yooyu mais ak yi nga xam ne mas na ko jël yim jëli ci moom lépp mais ah masala bii nag moom imam Malik ki mu doon ak mu man moom wax dëgg man euh, naa daal manuma ko woon <laughs> ndax moom mooy daal yii rëy na ci man lool may manaan imam Malik waaw waa hal yarisu alxunsa wala kam wa kayfa miiraasul xunsa mu ne loolu daal man daal kiiwoon naa kiiwoon naa imaamu Maalik rahmatullahi alayhi man looloo tax man daal doon mokkoon laaj parce que woo loolu la boroom al-Mudawwana rahmatullahi alayhi daldi wax ah, léegi kon mu ne fa in baala minhuma ndax xam nga xam nga nee na ah, boroom xam-xam yi ijmaa dafa am këne xunsaa bi pëy bi muy bi muy tuura ndox bu dee bii lay tuura ndox tuuralu ndox beneen bi dañ ko jox àtteey pëy boobu ña ko am bu dee bu góor la bu ñu jox ko àtteb góor bu dee bu jigéen àtteb jigéen léegi nag mu des mu ne waaw mais bu dee ci ñaar yépp nag lay tuure ndox nag loolu nag lay wax ne fa in baala minhuma ma'an fal mu'tabaru sabqul bawli mu ne qaalahu Sa'id ibn al-Musayyib wa Ahmad wa Isxaaq wa xukiya dhalika an ashaabi ar wa rawaa qataadatu an saciid ibn al-musayyib annahu qaala fi al-xunthaa yuwarrisuhu min xaysu yabuul fa in baala minhumaa jamiican fa min ayyihimaa sabaq fa in baala minhumaa maca fa nisfu dakar wa nisfu unthaa wa qaala yacquub wa muhammad man min ayyihimaa xaraja akthar wurrisa wurrisa wa xukiya an al-Awzaa'i wa qaala an-Nu'maan raxmatullahi ala al-jamii' idaa xaraja minhumaa ma'an fa huwa mushkil wala anzuru ila ayyihimaa akthar wa ruwiya anhu annahu waqafa waqafa anhu idaa kaana hakadaa wa xukiya anhu annahu qaal idaa ashkala yu'taa aqalla an-nasiibayn mu ne kon fa in baala minhumaa ma'an bu dee ne xunsaa bi ci ñaari pëy yim yor yépp te wute cette fois-ci mais ci ñaar yépp lay tuure ndox waaw te ni ñu waxee lay tuure ndox mooy ci lay mook mook mook wala nañ nañ bàyyi lool <laughs> dina ci ñëw ci kanam bu dee sax dinañ àgg foofu mu ne fayin baala minhuma maan bu dee ne day tuura ndox ci ñoom ñaar ñépp en même temps fal mu'tabaru sabqul bawl li ñu bàyyi xel mooy ana ban ci ñaari pëy yi ca la ca la ca la tuur ndox yi njëkk a génne waaw ba njëkk génne ndox buy tuur ndox bay njëkk a fa fa fa fa mbéewal yi njëkk génne fa saw yee njëkk a génne ci ñaar yi boo bëri lañuy lañuy lañuy jiital ci beneen bi mu ne qaalahu Sa'id ibn al-Musayyib wax ji al imaamu taabi'i la imaam Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn rahmatullah alayhi wa radiya an anhu moom lii la wax wa Ahmad na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa Ishaaq ibn Rahawiya mu ne wa hukiya rahmatullah alayhi wa hukiya dhaalika an ashaabi ar-ra'y te lii jëlee nañ ko ci ashaabu ar-ra'y Hanafiyya yi lañ ci jublu ak waa kuufa ñoo ñële waa iraq ahlul iraq mu ne wa rawaa qataadatu al imaamu qataada ibn di'aama soloona an sa'id ibn al musayyibi annahu qaala fi lxuntha yuwarrisuhu min xaytu yabul fa in baala minhuma jamian fa min ayihima sabaq wax yi ñu wax sànk ne jële nañ ko ci qaalahu wax na ko sa'id ibn al musayyib mu ne loolu Seydina Abu Qat non Seydina Qataada ibn Di'aam as rahmatullah alayhi moom soloo na ko jële ko ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib yi mu wax loolale hmm? ah, mu ne nag sauf que fii li mu wax fii dafa wuteeg wax jee mooy début bi nii niroo nag li nga xam ne moom lañ wax ci wàllu eh, as-sabq waaye loolu simple na waaye mais bu dee nag loolu sax amu ci mooy ñoo yem waaw mooy dafa gën a leeral waxu imaam Sa'id ibn al-Musayyib biñ jële ci moom mu ne kon warawaa qataadatu an Sa'id ibn al-Musayyib mu ne warawaa soloona qataadatu di al-imaamu qataada an Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn radiyallahu anil jamii annahu qaala mu ne nee na fil xunsa ci ki nga xam ne mooy xunsa yuwarrisuhu min xaytu yabul dañu koy donnloo fa nga xamante ne ni moom lay tuura ndox dañuy xool fan lay tuura ndox ci ñaari pëy yi fa in baana minhuma jamia bu dee ne nag ci ñaar yépp lay tuura noo ndox fa min ayihima sabaq te lool lañ jële woon léegi ci moom mooy ban moo ci njëkk a tuuru lañuy seet lay njëkki génne waaye fa in baala minhuma ma bu dee ne ñoom ñaar ñooy génnandoo ñooy même chose la ñooy génnandoo même kii bi mu ne fa nisfu zakar zakarin wa nisfu unsa voilà mu ne nag bu demee noonu mooy ñu exéco ci fépp ñaari pays yi exéco ci lépp bon eh bien kon xunsa fa nisfu zakar wa nisfu unsa mooy kon miraas mi ñuy def dañuy jël moitié wu li góor di am ne yi góor di am lañuy jël xaaj ko ci digg bi ak boole kook lan ak moitié wu li jigéen di am mu ne wa qaala yaqub wa muhammad mu ne wax na yaqub wa muhammad ah, ah. muy ñi ñooy mbokk imaam abu xanifa yi taalibe yu mag yi ah. Muhammad ibn al-Hasan Yaqub mooy kan mooy eh, kii keneen ki eh, al-Qaadi Abu Yuusuf ah, al-Qaadi Abu Yuusuf Yaqub la tudd <laughs> est xam nga loolu <laughs> moom lay wax wa qaala wa qaala Yaqub wa Muhammad mu ne al imaam kon Abu Yuusuf ak Muhammad muy muy seydina muhammadu bnu alxasan alsheybaaniyu ñoom ñaar nee nañu min ayuhuma xaraja akthar warrisa moom dañuy xool ñaari pëy yi ban ban la ci tuur ndox yi di génne bu gën a bari <laughs> mu ne loolu jële nañ ko ci al imaam al awzaa'i wa qaala nu'maan muy seen sëriñ ñoom ñaar ñële ñu njëkk ñi muy al imaam abu alqaadi abu yuusuf di yaqub ak ki nga xam ne mooy seydna muhammad ibn alxasan seen sëriñ bi an-nu'man kan mooy an-nu'man lii nag simplal naa la ko bi ma waxee ñaar ñi après ma ne an-nu'man moom mooy mooy leer na ki seen sëriñ kan moo doon seen sëriñ sëriñ yaqub ma ne la yaqub moo wax naa la ko nee la mooy alqaadi abu yuusuf ñoom ay lañu woon sax avant ban ngir lañ bokk al imaam al qaadi abu yusuf ak seydina muhammadu al hasan al shaybaaniyu raxmatullaahi alayhima ana ban lañ bokk est-ce que xanafiya lañ est-ce que lañ wala shaafiiya wala xanaabila mas ngaa dégg saaxibaan mooy ñaar ñëw ci ngiru xanafiya yi wala kon an-Nu'man mooy imam Abu Hanifa ma ne ah waaw mais si bien sûr yow imam Abu Abu Hanifa lan la Abu Hanifa dàkkantal la Abu baayu Hanifa tuddul woon noonu Abu Hanifa moom la siiwee waaye mooy an-Nu'man ibn Thabit noonu la tuddoon an-Nu'man al imaam abu suf abu Hanifa an-Nu'man la tuddoon an-Nu'man ibn Thabit alayhi ridwaanul mannaan kon mu ne wa qaala an mu ne an-Nu'man nee na muy al imaam Abu Hanifa idha xaraja minhuma ma'an fa huwa mushkil mooy bu tuur ndox yi génnee en même temps ci même ci pëy bu nekk loolu nag moom moom mooy dafa kaala bu lay boo xam ne moom da mooy lënt na daal wala anzuru ila ayyihima akthar man nag duma xool ban moo ci ëpp ak loolu déedéet mu ne te soloo nañ waruwi anhu annahu waqafa anhu moom solo nañ sax ci imaam am Nu'man di imaam Abu Hanifa alayhi ridwaanul mannaan que ne masala bi nee na moom bu àggee fii daal lépp ñuy di génn doo waaw ci même kii non moom boobaa daal ci ci ci kii bu nekk bëy bu nekk solo nañ ci moom ne moom da cee taxaw waxu ci dara ci àtte bi comme waaye comme que daal mbir mi lënt na waaw ah, mu ne wa hukiya anhu annahu qaala idha ashkala yunta aqalla nasibayn waaye solo nañ ci moom ñu ne. ah mu ne bu dee da daal eh, ida ashkala mooy bu dee ne mbir mi dafa lënt ci ki nga xamante ne nii mooy daal xunsa mushkil la bu dee xunsa mushkil la daal eh, nañu ko jox rek li nga xamante ne nii mooy mooy bi gën a néew ci ñaal wàll yi mooy bu jigéen dañ koy jox waaw léegi am na beneen affaire mooy bu dee day gis mbërëg ci pëy bii di tu di di di di gis man yu di génn ci ah ci ci ci ci bu góor bi nag muy gis mbërëg ci bu jigéen bi mu ne wa qaala Yaxya ibnu Aadam mu ne alimaam al-Qurtubi ba léegi moom naa fii lañuy pare ci côté bi wa qaala mu ne wax na Yaxya ibnu Aadam yaxyaa di doomi aadam raxmatullaahi alayhi idaa baana min xaytu yabuulu rajul wa yaxiidu kamaa taxiidu almara warisa min xaytu yabuul li anna fi alasari yuwarrasu min mabaala wa fi qawli shaafici idaa xaraja minhumaa jamiican walam yasbiq axaduhumaa al-aaxar yakuunu mushkila wa yu'ta min al-mirathi miratha untha voilà après bon <laughs> mu ne wa yuqafu al-baqi baynahu wa bayna sa'iri al-waratha hatta yatabayyana amruhu aw amruhu aw yastalihu mu ne wa waaw mu ne léegi léegi nag mu des ci côté boobu di tuur ndox ci bu góor bi waaye day day day day day day day day day gis ay réglam ci beneen bi bu jigéen bi mu ne boobu bu boobaa mooy bi muy tuure ndox moom mooy bu góor bi waaye day gis ay mbërëg ci bu jigéen bi bu boobaa euh, fi nga xam ne moom la ñuy jox àtte bi moom la ñuy nootal mooy côté bi nga xam ne mooy fa muy tuure ndox ndax rot na ci asar bi mooy loo xam ne dañ ko soloo nee nañ ci yonent bi aleyhi salaam ne yu war rasu min mabala këne xunsaa dañ koy doon loo fa nga xam dañuy xool rek fa muy tuura ndox kon que fi muy tuura ndox fii ci bu góor bi lay tuura ndox di gise mbërëg ci bu jigéen bi bu boobaa kon li ñuy bàyyi xel mooy fi muy tuura ndox waaye xadiis boobu wérul këne ci yonent bi alayhi salaam lu jóge al imaam ibn Adi rahmatullah alayhi indi na ko ci al kaamil na ko noonu al imaamul Bayhaqi al imaam ibnul jawzi andi na ko ci al mawdu'aat mu jaar ci yoonu al kalbi an abi saalih an ibni abbaas waaw waaye loolu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam eh, su'ila an mawluudin wulida wa lahu qubulun wa dubur min ayna yuwarras fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min haythu yabul mu ne mais xadiis bi wérul waaw mu ne kon eh, mu ne bon abu alkalbi moom xam nañu ko an abi saalih moom matruk la kii dinañ wax léegi bi la an abi saalih mu jële ci abi saalih an ibn abbas mu jële ci mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma moo tax imam ibn al-jawzi ci mawdu'at yi leen di xadiis bi keneen yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo laaj ci ki nga xam ne dafa juddu ëndaale pëyu góor ak pëyu jigéen ñu ne ko nan la kooku nan lay doon ne nan lañ koy donnale mooy góor walla jigéen mu ne dañuy xool min haythu yabul fa muy tuura ndox fa muy tuura ndox daal lañuy xool loolu al imaam al xaafis ibn xajar eh, ba mu ko njëeti ci talxiisu al xabiir dane dane al kalbi huwa muhammad ibn sa'ib matruk waaw al kalbi matruk la mooy da dafa bokk ci nit ñi nga xam ne seeni wax jar da dàq ganaar waaw moom moo na ci gis nga ci yoonam la jaar kon mooy liy wérul mu ne waqad rawaa waaye nag waqad rawaa ibnu abi shayba wa abdurrazzaq hada an ali mu ne waaye al imaam ibn abi shayba ak al imaam abdurrazzaq as-san'aani radiyallahu anhuma moom soloona lii nii an ali jële ko ci sayyidina ali ibn abi taalib annahu warasa xuntha min haythu yabuun mu ne wa isnaaduhu saxiix voilà voilà mu ne ah, lii nii ne na waaye nag seydna al imaam ibn abi abu bakr ibn muslim bi ak abdurrazaaq as-san'aaniyu rahmatullah ala al-jamii' soloona lii ci seydna ali lu mel liñ soloo ci yonente mi alayhi salaatu loolu kalbi matruk mu ne annahu warasa xunsa ne seydna ali ibn abi taalib man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaa allahumma waali man waala waadi man aada mu ne annahu ko moom warrasa xunsaa daal dinay doonuloo ab xunsaa mooy koo xam ne dafa am ñaar dafa juddu am ñaari pëy min xaytu yabul la mu tenir mooy fa mu tuure ndox mu ne wa isnaaduhu te càllaleem saxiix bu wér la waaw kon lii ci gàttal mooy kon dangay gis ne mbir mi day tourner ci Euh, fi muy tuura ndox lañuy bàyyi xel bu dee ñooy génnandoo ñu xool ban moo ci léegi nag bu dee ñooy kii lii lépp ittihaad la après mooy bu dee ne nag ñoo yem bu boobaa ñenn ñi nee nañ dañu koy jox xaaju lii góor di am ak li jigéen di am am ñu ne dañuy xool dañ koy jox bi gën tuuti mooy paar bu jigéen lañ koy àtte moom xunsa loolu ci gàttal mooy li jëmoon kon ci masalatul xunsa al imaam al Qurtubi nag moo am na lu ci gën a waxaat yokkaat waaye ñun wa fi ma naqalna anhu kifaaya insha léegi nag kon ginnaaw lii nii ah, walillahi alhamdu wal minna bu ñu ñëwaatee fi ñu newoon kon asxaabul furuudi pare nañ mooy ñi nga xam ne ñoom yarisuuna bil fard li ñuy doon suñu borom moo ne lii la lii la lii la comme niñ ko waxe léegi ñooñu jeexal nañ ko siis yooyu walillahi alhamdu wal beneen façon bi ñuy doon ne mooy ñun dañ koo waxoon c'est que traité nañ ko lu gaaw mais vraiment wax nañ l'essentiel wax nañ daanaka la ci newoon yépp li ci newoon yépp en tout cas leen mooy pas lépp lépp mais l'essentiel waaw mooy li jëm ci al-asaba mooy li jëm ci al-asaba waxoon nañ kon waxoon nañ nañ ci mooy al-asaba waxoon nañ la mooy nitu mooy nit ki ñi nga xam ne ñoo koy wër ñoo ko jege ci jege ñaaloo a nekk ay góor kese lañ te bi te ñoom seen digganteeg ki faatu jigéen du fa dox waaw waxoon nañu dañu ba am al asaba an-nasabiyya am al asaba as-sababiyya moo doon jàmm koo xam ne mbuumum jàmm moo leen boole yaa ko goreel waaw kooku moo xam ki ko goreel góor la walla jigéen kooku bu kooku faatoo te bàyyi kenn koy donn ndaw sa wala góor ga ko goreel mooy jël alal ji yóbbu loolu mooy al asabatu al asaba as-sababiyya kanta al asaba an-nasabiyya moom moo composé woon ci al asabatu mooy asaba bi nafs moom moo amoon jihaad yi al asabatu bi nafs mooy ki nga xam ne moom moom moom moom bu fi wéetee moom moom bu wéetee lay jël te tamit bu moom moom asxaabul furuud bu ñëwee jël li ñuy ñëwee la ca des yépp jël bu fi newee moom waaw moom gese bu fi newee day jël lépp waaw kooku mooy asaba bin nafs te waxoon nañ la ñan la ah mooy asaba bin nafs waxoon nañ la ñan la ak al asaba euh, bil ghayr ak parce que al asaba bin moo doon baay ji baay ji buñ ko waxee dugal na maam bi ak kan ak doom ji ak ay sëtam niñ gën a wàcc ak frère bi ak ñi nga xamante ne mooy frère boo xam ne shaqiqa la frère shaqiq shaq frère boo xam ne frère shaqiq la ak frère boo xam ne li ab ak doomu frère boo xam ne doomu frère boo xam ne euh, frère bi nga xam ne shaqiq la mooy ki nga bokkal ndey ak baay ak frère bi nga xam ne baay kese ngeen bokk ak doomu frère boo xam ne yéen bokk ndey ak baay ak doomu bi nga xam ne yéen bokk baay doomu ak ak kan baay tëx bi nga xam ne. Euh, moom ak sa baay ñoo bokk ndey ak baay wala baay tef bi nga xam ne moo ak sa baay ñoom ñoo bokk baay rek kese ak see ak doomu baay tef bi nga xam ne mook sa baay bokk ndey ak baay ak baay ak doomu baay tex bi nga xamante ne nii mook sa baay baay kese lañ bokk hmm? ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy asaba asaba boobu voilà ki ci gën a foor nag waxoon nañ la dafa am ay jihaat yu ñuy doon ne waaw dafa am ay jihaad yu ñuy doon ne mooy nit ki euh, yooyu dinañ ci ñëw ci xujub yi bu ñëwee ci xujub yi euh, dinañ gis fi la lii nii di lii nii ñuy wax di gina di gina feeñe di gina génne mbir mi feeñ gina feeñ gina feeñ waaw léegi euh, dafa am parce que waxoon nañ la léegi nag jihaad yi mooy jihaad yi côté yi nga xam ne wàll yi nga xam ne ci la asaba bi nafsi yii di donne kan moo ci gën a mooy ñoom ñëpp bu fi ne kan moo gën a fort lañuy kan mooy am priorité mooy albunu wa mooy doom yi waaw doom yi ak seeni sët ak mu wàcc après doom yi muy al ubuwa côté bàyyi maam jëm kaw après al uxuwa côté frère yi ñoo ñi jiitu mooy ashiqa ñi nga xam ne frère ki gaañu ñoom ñoo bokk ndey ak baay ak lan frère bi nga xam ne baay gese lañ bokk ak doomu frère yi nga xam ne ashiqa lañ doomu frère yi nga xam ne bokk ndey ak baay après doomu frère yi nga xam ne baay gese ngeen bokk ak lu ñu wàcc wàcc après nag baytix yi dóoru ñëw ñi nga xam ne baytix bi nga xam ne mook baay ñoo bokk ndey ak baay ak baytix bi nga xam ne mook baay ñoo bokk baay gese ak doomu baay jox yi nga xam ne ñoo baay ñoo bokk ndey ak baay ak baay tëx bi nga xam ne ñoo baay ñoo bokk baay kese waaw loolu la ah. mais nag lii ci madahib yi dafa am wuute ah euh, parce que ñun bi ñuy wax lii lañ indi daanaka ñun li ñu waxoon mooy waxu xanafiya yi mais Hanafiya yi daa am buñ ci yokk boo xam ne ñun daanaka moo bi ñuy wax asaba bi bi bi bi kii par comme dañu wax al asaba bi nafs moo taxoon ñu yem foofu dëgg la am na beneen asaba bi nafs boo xam ne mooy sababiya bi boobu tudduñ ko woon mooy walaa gi gi nga xam ne li ko maye mooy ne man damaa am al moo dox sama digganteeg ki ma libéré woon loolu moo tax mooy alliance boobu di dox nga xam ne manuma koo jaay manuma ko jaay manuñu ko marchander waaw comme li yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon mooy loolu kenn du ko jaay manuma koo marchander muy li nga xamante ne mooy alwala te moom alwala moo mëne loolu nag mooy kii al-asaba as-sababiyya kooku day nekk ki nga xamante ne moom mën nañ ko boole ci affaire yi ci wàll yi parce que affaire yi en fait nii la deme bu dee Maalik bu dee Hanafiyé yi rahmatullah alayhi ñoom côté yi ñuy wàll yi ñuy doonne ci wàllu asaba hein bu dee Hanafiyé yi ñoom juróom la al bunuwa mooy buñ ñëwee ba nga xam ne wàll yi parce que wàll yi wàll yi xam nga pour lan la mooy bu ñëwee ba mooy parce que asxaabul furud ñoom dañuy ñëw bu miraas mi taxawee dañuy jël ñoom li ñuy jël waaw ñoom dañuy jël seen li suñu boroom ne jox leen lii buñ leen ko joxee nag la des ba ñii nii ñépp doom yi baay yi frère yi ak baay tex yi la des moom kan moo ci ëppale kan moo ci am priorité ca la des foofu la jihaad yi amee solo foofu nag ki nga xam ne moo prioritaire moom mooy jiitu mooy doom yi al bunuwa voilà te loolu moom ñépp ci d'accord mooy mazahib bi yépp d'accord ne bunuwa moo gën a fort ubuwa ci côté bii mooy bu boobaa kenn du ne ah bon bàyyi ji dafa fragile wala loolu kon fa maa baqiya alxiqul faraa'ida bi ahliha fa maa baqiya fali awlaa rajulin zakar kon ci asaba gi lañ ne moom la ñuy lijjanti kuy jël mbir mi kuy am priorité léegi kon nañaa def daña kaa jël daal di kaa jox ki nga xamante ne nii mooy bàyyi déedéet doom yi ñoom kon wàll yi loolu lay jariñ ñoom cinq la rahmatullah alayhi ñoom dañoo commencé ñoom buluwa comme ñépp après mooy comme ñun li ñu wax comme li ñu waxoon bi ñu koy def ñoom loolu lañ sauf que dañ cee yokk walla ñoom kon bu nu euh, mooy côté doom yi ñooy prioritaire doom yi ki faatu nu ñu gën a kawe sommaloo yi frère yi nag ñu jiitu mooy rashiqo am bokkal nda ak bàyyi ginnaaw frère li ab frère li mu bokkul asaba wax nañ la këne mooy ne ki ki ki ki nit ki digganteem ak ki faatu jigéen du fa dox waaw mooy ne képp koo xam ne yow li nga bokk ak ki faatu mooy yaay ñeen bokk moo tax yaay kese mais bokku ngeen papa yi tax ki faatu ki ki faatu moom bokk yow li nga bokk ak ki mooy par intermédiaire yaayu sa sa sa frère bi nga xam ne yéen yaay kese ngeen bokk mooy yow bokkoo ci asaba asaba moom jigéen bu ci jigéen bu am intermédiaire digganteem ka ka dem dara mooy guur la ñuy doon góor yi neen lañu te dañoo am doole buñ fi ñëwee alal ji yëpp lañuy jël waaye nag par ordre prioritaire waaw du ne ñoom ñëpp ay jëlandoo am na ñoo xam ne duñu am te lool buñ ñëwee ci xoj bu Euh, euh, kiiraay yi dinañ ko gis kon nag xanafiya yi ñoom bunuwa lañ jiital doom ginnaaw ubuwa baay mooy côté baay ak ñu gën a kawe doom ak ñu gën a tuuri summal uxuwa ginnaaw gi uxuwa ñëw mooy côté frère yi ashiqa ak li ab summal umuma après nag baay tex yi ñëw baay tex yi mooy baay tex ki bokk ak sa baay ndey ak baay ñooy jiitu après ki bokk ak moom baay summa al walaa al ñëw mooy parce que al walaa asaba façon asaba la boo xam ne moo tax waa ji man moom bu fi bu bu ki mu ki mu goreel ki mu esclave bi mu libéré bu dee amul kenn ku ko doon moom mooy ñëw moom alal jëpp la jël moom waaw <laughs> te wax naa lu góor ak jigéen a ci yam que ça góor que ça jigéen c'est du pareil au même loolu la Hanafiya yi de kon ñoom walaa ci yokku quant yi ñoom set lañ ko def set bunuwa wax nañ la ñépp bunuwa lañ jiital bunuwa mooy doom yi summal ubuwa ba boobu ñoo Hanafiya yi ñoo bokkuloon léegi nag summa ginnaaw bàyyi ñoom dañoo jël au xam nga xanafiya yi ñoom bàyyi munoo maam dañ koo dugal mooy li li li li maaliki yi di def nii xanafiya dañ koo dugal ci biir biñ nee ubbu wa ñoom dañ koo dugalaale ci biir mooy côté bàyyi ci la maam doy mais maaliki yi ñoom rahmatullah dañoo def dañoo def teqantal dañoo def bu nu wax doom yi summal ubuwa ginnaaw bàyyi summal juduuda ginnaaw ginnaaw maam yi wal uxuwa après quatrième position frère yi dóor a ñëw summa balul ix al al al doomi frère yi bokk dóor ñëw seen seen seen rang ñii lañ la doon ay classe lañu ay étagère wala nga def ko ay étage kene ci kaw nga xam ne moom moom mooy bi ci kaw nga ñëw ci miraas doomi ki faatu ah moom moom de toute façon mooy ñi ci suuf nii ku bokkul ci asxaabul furud mooy yow da ngay wadd ku fi bokkul da ñàkk ku bokkul ci moo tax moo tax baay du ñàkk par exemple xam nga fii di ne ah mais baay nag bàyyi ci ubbu wala bokk kon yow bu nu wa étage boobu dañ naan la parce que baay dafa bokk ci asxaabul furud ku nekk asxaabul furud ku bokkul ci asxaabul furud bu fi doom yi góor yi newee mooy yow da ngay ci étage yi da ngay daanu ñu tax ñoom ñoo ne mooy ubuwa gin nooy ubbu bunuwa mooy premier étage waaw ñoom luy njëkk a ñëw lu ñëw ñooy jël bu dee étage boobu kenn ci la ñuy wàcc ci étage bi ci tegu mooy li nga xamante ne ni selon les maliki ubuwa bàyyi léegi ñoom ñu def summal judura après maam yi ñëw après uxuwa après banul ixwa doomu frère doomu frère yi nag mooy day tas comme ashiqa ak li ab ashiqa ñooy jiitu mooy bu bu bu buñ fi nekkee ñoom ñëpp dañuy xool kan moo am priorité ashiqa ñu ne ah ashiqa dañu ngi nii kon ashiqa ñooy féete kaw ainsi de suite ah kon mbir mi mu ngi noonu le ah kon après ñu ne ginnaaw doomu frère yi kon summa al umuma summa al umuma waa umuma door a agsi ñi nga xam ne ñoom euh, mooy côté bàytix yi daldi door a intervenir ñoom nii après nag ñu teg ci lan summal wala kon euh, set lañ wax bunuwa côté doom yi summal ubuwa deuxième baay côté étage u baay yi summal jududa étage u hein étage u maanis wal uxuwa al summa al wal uxuwa waaw moom dañoo boole même étage bi foofu ak mbokk yi maanis ak mbokk yi summa ginnaaw bi kon quatrième banul uxuwa muy doomu frère yi summa al umuma hein cinq bi di bàyyi tax yi summal wala ñoom ñu boole ci wala summa baytul maal mooy ñoom baytu maal day day day day voilà moom foofu la mooy baytumaalul muslimin mooy bokk na ci yi nga xamante ne nii alal ji bu desee fii nekk fi amul kuñ koy ci yenn yi ci baytumaalul muslimin lañ koy jël yóbbu waaw te loolu tuddoon nañ ko euh, bi nga xamante ne nii ci la ñuy gis ci euh, yi nga xamante ne mooy asbaabu asbaabul irthi ah waxoon nañu que ne mooy nuunun nikaaxun woo wa wala'un wa nasab ab mariage ngir nit di doon nit mën naa doon par mariage mën naa doon par wala mooy ku mu goreeloon mu faatu bàyyi fi kenn mu doon ko wan nasab wala wala muy bo muy euh, euh, euh, muy voi bokk ci wàllu deret am na ñoo xam nag waxoon nañ la ko mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi dañ cee boole côté ah, jihatul islam loolu nag mooy këne mbir yi bu desee ah, mooy ah, dañ fa yóbbu alal mën nañ fa yóbbu alalu miraas waaw waaw mooy baytul maal trésor public loolu la Maliki rahmatullah alayhi wax eh, kantaak eh, yi xanaabila yi xanaabila yi raxmatullah alayhim ñoom siis la mooy siis yi maaliki yee wax rek après ñu dindi baytu maal waaw ñoom baytumaal lañ dindi ne non non baytumaal bokkul waaw kon nag mu ngi noonu ñii itam xanaa eh, nu tudd eh, eh, Shafi'i yi itam sitta lañ wax waaw ñoom ñoom it baytumaal lañ dindi kon nag mu ngi noonu loolu mooy jihaat yi mooy état yi nga xam ne kon ñi féete kaw ñooy albunuwa amaana nag bu xanafiya yi mooy li gën a parce que dafa dugalaale yële waaw parce que ba mu ne ubu bunuwa da ciy boole waale sët doom ak sët yoo xam ne doom yu góor a leen jur après bi mu nga xam ne ci lay ci la ñuy dugal étage u deuxième étage bi di étage u euh, euh, al ubuwa ci lañ dugalaale bàyyi ci lañ dugalaale maam après mu des étage bi nga xamante ne nii mooy uxuwa uxuwa mu dugalaale ñi nga xamante ne ñooy seen doom yi ashiqa abna ashiqa ak ak al abna li ab après mu dugal ginnaaw loolu mu daldi euh, léegi nag suuf ko foofu mooy walla walla ñun dañ ko tegoon benn boor mais la léegi mën naa nekk parce que euh, comme niñ la ko waxe góor ak jigéen ñoo ci yem waaw bu dee jigéen a libéré nit foofu moom foofu rekk la jigéen bi amee di doon ni jël alal ji yëpp yóbbu waaw foofu moom asaba mooy ak foofu day nekk asaba waaw parce que wax nañ la ñoom moom lenn la asaba moom mooy ñoo xam ne ay góori neen lañuy nekk moo tax jigéen fii nii moom ci côté bële keese moo tax sax pour bañ di confusion ñenn ñi duñ ko ci boole duñ ko boole ci côté boobu duñ du duñ ko tuddee asaba waaye asaba sabab yàlla dëggantaan mooy asaba sabab la bu boobaa moom day jël lépp waaw ndaw si day jël lépp bu dee kii mu goreeloon indiwu fi dara mooy amul kenn ku ko doon waaw kon asaba ñoom dañuy doon alal yépp bu dee ñoom ñoo fi ne gu ñu wéetoo alal yépp lañuy jël wala boog ñu jël alal ja des ginnaaw bi waa asxaabul furud jële waaw kon loolu mooy ci gàttal mooy asaba loolu nag kon ci asaba yii nii dañuy ramasser loo xam ne gisoon nañu ko leeraloon nañ ko jamono yoo yële waaw kon jihaad yi dañoo am solo ndax bu ñu bu bu raj-raj loo amee rek dañuy xool kan mooy ordre priorité waaw bu dee waa ji dafa génn àddina euh, bàyyi fi doom frère bàyyi fi doom ak frère kooku kan la ñuy jiital ci miraas mi mais bàyyi ji nooy doom ji parce que ñoom ñoo jiitu ñoom seen tabaka seen étage moo jiitu tabaka uxuwa bu dee ne ki nga xamante ne nii tey Ah, benn kii moo fi nekk frère dafay nekk ak bàytix ku ñuy jiital mais ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy frère bi nga xam ne soit moo bokk ak moom nday ak baay wala moo bokk ak moom baay moom lañuy jiital ci bàytix voilà kon loolu la de euh, après am na yeneen yoo xam ne bu raj-raj loo amee mooy ñoo xam ne ñoom ñoo bokk même même escalier ñoo bokk même étage dañoo ñoom rek a fi nekk waaw mooy ñoom ci côté par exemple uxuwa la ñuy doon ne ñoo xam ne dañoo xool ban jiha ban wàll lañuy doon ne ci génn àddina ñu ne ah ay frair kese la fi bàyyi de bu boobaa nag dañuy xool kan moo gën a dëgërle bokkoo ak lien ak ki faatu waaw bu boobaa dañuy xool kan moo gën a dëgërle lien ak ki ki faatu ñu jiital ko nga ne ma yow li ngay wax dese naa leera ah. ma la si xoola bu dee jiha uxuwa la bu dee côté frère mooy état yu ñoom ñoo fi nekk mooy bunu wanewu fi ubu wa mooy côté étage doom existé wul mooy waa bàyyi fi benn doom léegi bàyyiwu fi bàyyiwu fi benn maam benn baay benn maam mais kon ñu jàll ci étage bi ci tegu muy li nga xam ne mooy uxuwa ñu ñëw étage uxuwa fekk ne ah waaw waa ji de ki gaañu de bàyyi na fi ay frère nag bu boobaa dañuy xool kan moo gën a dëgër ci ñoom fan nan lañ koy xame mooy dañuy xool frère yi ñu ne ah, kon frère yi moom ay frère la fi bàyyi ñu waaw léegi ñu xool kan mooy am priorité ci affaire yi ñu xool ne ñu xool ne frère bu njëkk bi ñaari frère lañ kenn ci moom moom moo bokk ndey ak baay moo faat keneen ki nag baay rek lañ bokk bu boobaa dañuy jiital kan ki nga xam ne ndey ak baay la bokk ci kaw ki nga xam ne baay kese la bokk bàyyi kese la bokk ak ci dem loolu mooy côté côté dëgëraay bi côté kan moo gën a am force gën a do jege ci ki nga xamante ne nii mooy ki génn àddina te lii lépp mooy li yonente bi alayhi waxoon ak li ñuy wax yëpp alxiqul faraida bi ahliha loolu lañ gis yu weesu moom lañ jeexaloon jëlal jël leen faraid yi ngeen jox ko ñi suñu boroom wax ngeen jox leen ko seen part yi mu wax ci alquran ku nekk ak ña koy am fama baqiya li des fali awla rajulin zakar zakar loolu mooy waa tansib waaw fa fali awla rajulin zakar wax nañ la awla rajulin rajulin ba pare ne zakar c'est pour wane ne ay góor lañu du ñuy jigéen waaw du pour wane que ne yi ñoom ay góor lañu waaye kat du ñu ay jigéen de voilà ay góor lañu waaye du ñu jigéen. léegi nag fali awlaa rajulin zakar mooy ki gën a jege waxoon nañ du gën a yey ki gën a jege ki faatu te nekk góor bu boobaa comme que ñoom dañoo bokk même jiha jiha mooy côté bi nga xam ne moom la ñuy donne lañ war a donne ki faatu mooy ñoo ko bokkule mooy ñoom étage bi jiha bi mooy étage bi étage bi ñu nekk ñoom bi ñu positionné mooy étage uxuwa nekk ay mbokk ay frère ak ki nga xam ne mooy ki génn àddina léegi nag buñ ñëwee étage boobu fokk ñu am priorité foog ñu am koo xam ne moom la ñuy awlaa rajulin zakar boobu lañuy seet ci ñoom ñaar bu dee ñaari frère la fi bàyyi bu ñu xoolee gis ne ah awlaa rajulin zakar bi kat bu boobaa nan lay deme dañuy xool ki mu bokkal nday bàyyi kooku mooy féete kaw ci ki nga xam ne bàyyi kese la bokk bu boobaa kooku mooy awlaa rajulin zakar voilà kooku mooy doon awlaa rajulin zakar waaw léegi nag nga ne ma mais léegi yow lii benn kaal léegi buñ tolloowee nag yow bu dee frère bu mbokkal nday ak baay la fi bàyyi ak frère bu mbokkal baay kon frère bi mu bokkal nday ak baay mooy jël mbir mi moom mooy ki nga xam ne mooy awlaa rajulin zakar man la waaw léegi nag nga ne ma am na beneen hypothèse waaw ida kaanu bis sawiya nag bu dee ne jiha bi ñoo ko bokk mooy étage homo exemple bi ñu joxoon sànq bu nu wa étage boobu kenn newu fa monsieur A bi mu génnee àddina bàyyiwu fi benn doom ñu xool côté étage yu bàyyi benn bàyyi newu fi ah, kon amul kenn ku koy doon ne côté boobu ñu ñëw étage uxuwa fekk fa mu am ay frères mais sauf que cette fois-ci deux frères la fi bàyyi deux frères yi <laughs> ñoom ku ci nekk ak ki monsieur A bokk ndey ak baay ca baa bokk léegi loolu noo koy xalloo non non non naka lay demee ñu ne la bu dee boobu mooy dañuy séddoo miraas mi bi sawiya waaw boobu moom comme que ñoom mooy bu boobaa miraas mi bu doon cinquante millions la dañu koy dóor ci digg bi ku nekk am parce que ñoom ñaar te ñoom ñaar ñoo bokk doole mooy côté ñoo bokk jiha mooy uxuwa la ñuy donne côté euh, frère la ñuy donne monsieur A waaye loolu nag mooy âge amu fa de nga naan boo kiiwa mag kiiway taaw bi même bu dee ne frère yi fi monsieur A bàyyi te ñoom rekk koo mën a doon ndax bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi ay étage u bàyyi newu fi étage u doom newu fi hein loolu mooy ñu imaginer yaayam ngi fi yaayam moom li mu doon jël xam nañu ko mooy li alquran wax moom day jël wàllam parce que moom ci asxa ci asxaabul furud la bokk dañuy jël jox ko wàllam léegi nag famaa baqiya li des ci alal yi nag fali awla rajulin zakar jooju moom la ñuy seet mooy osooba gi bu boobaa asabiya yi dañuy ñëw ne léegi attends nañ leen xool étage yi ñu ne bon étage yi façon bàyyi doom newu fi bàyyi newu fii maam ak ñooñ newu fi kii fi ne ay frère ma fi des kon ñooñu nag pour jox leen alal yi kan la ñuy def fa awlaa raj fama baqiya fa awlaa alxiqul faraida ila ahliha fama bi ahliha bi ahliha fama baqiya fali awlaa rajulin zakar awlaa rajulin zakar jooj nag la seet waaw léegi ni ñuy def dañuy comme que biñ ñëwee wax nañ la bu dee dañoo ñëw ci état boobu fekk ay frère benn frair bi moom moo bokk moo ki faatu monsieur aw bokk ndey ak baay keneen ki bokk ak moom baay kon ki bokk ak moom ndey ak baay jël mbir mi ndax moom mooy awla rajulin dakar moom la yonent ma lay saar saar ne lu des moom lañ koy jox kantaa bu ñëwee nag ñu exéco mooy ñu tolloo frère bi mu fi bàyyi kii amoon am na soixante ans keneen ki moom démb la juddu dafa juddu démb ah monsieur a kontaan lool kontaan gi dugg ko ba mu faatu ah, ndax yaayam ndeysaan am na rak ndax moom ah waay waay waay mu faatu bu boobaa <laughs> buñ joxee yaay ji li mu li mu moom ci ashabul furud léegi ci monsieur a moom faatu na kon léegi dañuy ñëw étage kon ay frère am fi nekk yoo xam ne ñoo bokk moo ak ñoo ma bokk ndey ak baay ki am 60 ans ak ki juddu tey ñoom ñooy tolloo ci miraas mi amul loo que que quand même que que que de famille la quand même mooy miraas mi ñu toll bu dee la desoon famaa baqiya googu la ñu joxee waa saabul furut lañ leen joxee la am la des bu dee cinquante million la dañ koy dóor ci digg bi jox ka am 60 ans magam bi am 60 ans jël vingt cinq yi dencal gone jii nga xam ne ab liir la yu dooru juddu barki jéem kon gis nga kon leer na kon jihaad yi loolu la waaw euh, te tamit loolu mooy indi jihaad yi dafa am solo moo tax <laughs> boo boo ñëwee ci miraas fekk monsieur a faatu bàyyi fi doom ju góor ak sët bu góor boo xam ne doom bu góor ko jur kooku bàyyi yee jiitu waaw mënoo ñëw ne a ah, kon ubboo wala non bu nu wakkoon nañ yem déedéet doomu wala du sul bi moo jiitu ndax moo gën a jege waaw mu fali awla rajulin dakar waaw waaw te bu fi bàyyi newee maam mooy bàyyi dañuy jiital ci kaw maam bàyyi dañuy jiital ci kaw maam bàyyi la ñuy jiital ci kaw maam bàyyi la ñuy jiital ci kaw maam naka noonu ainsi bàyyi tëx bi bokkal ndey ak bàyyi bi bokk ak baayam ndey ak bàyyi moom la ñuy jiital ci kaw bàyyi tëx bi nga xamante ne ni bàyyi kese la bokk ak ki nga xam ne mooy baayam kon loolu la eh, kon bii di ñëw kon li ñuy gis mooy xujub yi taasib yi gisoon nañu ko lii dañ doon ramasser rek pour fàttale boroom ar-Rahbi mu ne nii la ko waxe waxuqa mooy bi mu paree ci comme niñ gisoon bii passé joxe asxaabul furuud yi mu ne waxuqa an nashra'a fi taasibi bi kulli qawlin mujizin musibi fa kullu man ahraza kullal maali min alqarabaati aw ilmawaali aw kaana maa yafdulu ba'da alfardi lah fa huwa axu alcusuubati almufaddala kallabi waljaddi wa jaddi aljaddi walibni cinda qurbihi walbu'di wallaxi wabni laxi walamaami wasayidi almuctiqi dil anaami wa hakadha banuhum jamii'an fakun lima adhkuruhu samii'an wa hakadha banuhum jamii'an fakun lima adhkuruhu samii'an wa ma li dhil bu'di wal qaribi fil irthi min hadhin wala nasibi wa ma li dhil bu'di wal qaribi fil irthi min hadhin wala nasibi wal axu wal ammu li ummin wa abihi awlaa min al mudli bi sharti nasabi wal ibnu wal axu ma al inaati yu'assibaanihinna fil miiraati wal axawaatu in takun banaatu fahunna ma'ahunna mu'assabaatu wa laysa fi nnisaa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba moom noon la ko ndee wax li ñu wax wa mêm naan wa xuqa yey na nag an nashra ñu tàmbale an nashra mooy war nañu dugg ñu du ñu dugg fi ta'sib ah, dugg nag ci wàllu ta'sib gannaaw bu ñu gis asxaabul furud bi kulli qawlin mujizin musib wax ko ci wax joo xam ne ju ju ju ju ju ju ju gàtt lay doon ba ñu gudd waaye bu jub fa kullu man ahraza mu wax tansib mooy kan al al al ñi nga xam ne ñoo asxaabu tansib mooy al mu'assabun mu ne ñooñu fa kullu man ahraza ahraza kull al maali min al qarabaati mawaali mooy képp koo xamante ne ne moom bu ñëwee day jël alal ji ci jege ñaale ci faatu wala ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne moom ki goreel aw kaana maa yafdulu kooku mooy bu dee moom rek a fi nekk te asxaabul furud ne wuñu fi moom day jël alal ji yépp aw kaana maa yafdulu ba'da al fard la wala boog bu ñu joxee ba asxaabul furud moom bu fi newee moom mooy jël lépp kooku mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy waa kii ki nga xam ne ki nga xam ne mooy ki al asaba waaw mooy al asaba waaw mooy al asaba waaw mu ne aw kaana maa yafdulu maanal fardi fa huwa axul usubati almufaddala kooku mooy mbokk ki ñu naan usuba mooy ñoo waa asaba ngoog almufaddala moom miñ gënale moo tax muy jël loolu kal kal abi comme baay wal jaddi ak maam bu fi doom newul ñoom ñu ne fi wa jaddil jadd ak maamu maam mooy ba nu mu gën a kawe mooy li ñu naan baay ak maam wa in alaw ak nu ñu gën kawe wal ibni wal ibni doom tamit inda qurbihi ci asaba wal ibni inda qurbihi wal bondi mooy doom ji mu jural la wala du sul bi ak ay sëtam benn la hmm? wal axi wabni al axi wal amaami ak frère mooy étage u frère a ngo uxuwa wabnil ak ay doomam jëm suuf wal amami étage u umuma ngoog mooy bày taxi wa sayyidil mu'tiqi dil in'am ak sang bi nga xam ne moom boo goreel xamu goreel ah boroom xéewal yi defal waajooju la xéewal bu dee moom rekk a fi nekk day yanu lépp mu ne wa hakadha nako noon banuhum jami'a hakun lima adkuruhu samia naka noon seeni doom mooy yiñ fa tudd doom ak i doomam waaw ak al axu ak seeni doom tamit hein fakun lima adkuruhu nekkal li ma tudd samia nekk ku koy takk di ko dégg wama li dil bonda ma al qaribi fil irthi min hazzin wala nasibi mu ne ki nga xam ne nag dafa sori bu fi fekkee ku jege mooy bu dee euh, cette fois-ci monsieur A bi mu génnee àdduna dafi bàyyi bokkam moo xam ne daf ko sori ci deret ki ko gin a jege kooku mooy jël mbir mi waaw mooy ki sori du am dara walaa li dil bondaa ki sori amul ki sori amul euh, maal xari bi bu dee dafa ànd ak koo xam ne dafa nekk ak koo xam ne ku jege la fil irsi ci miraas mi min xaldin amu ci benn cër wala nasib bi amu ci cër amu ci amu ci paar mu ci dara waaw loolu am dara waaw xam nga bu fi doom newee bu fi doom newee non bàyyi tëx doomu bàyyi tëx moom du am waaw wamaa lidil bon daa ki sori xam nga doomu bàyyi tëx mbokkam la koo xam ne bokk na ci étage yi mais dafa sori doom a ngi fi doomu ko gën a jege ma al qaribi kooku du am wamaa ma al qaribi fi dirhimain hazin amu ci benn cër te du jam dara wal axu wal ammu li ummin wa abi mu ne wal axu wal ammu li ummin wa abi voilà mooy frère ak baytix boo xam ne frère boo xam ne moom ak ci faatu ak monsieur a ñoo bokk ndey ak baay ah awla minal mudli bi sharti nasabi mooy moom mooy gina yeey ki nga xam ne moom bàyyi kese la bokk ak moom waaw waaw <laughs> mooy ashiqa naka noonu bàyyi tex bi bokk ak bàyyi monsieur a ndey ak bàyyi moo ëpp doole moo gina yeey ci ki nga xam ne bàyyi tex bi nga xam ne bàyyi kese la bokk wal ibn wal axuma li naati yu'asibaanihinna fil mu ne doom doomu monsieur a frère monsieur a ay jigéen mooy fii day wax yu'asib yu'asibaanihinna fil miraasi mooy al at-ta'sibu bil ghayri lay wax nii lay dugg waaw <laughs> mooy doom bu góor mooy ta'sib doom bu jigéen frère bu góor mooy ta'sib bu sœur bu jigéen non sœur doom jigéen lay doon <laughs> voilà ainsi de suite wal axawaatu in takun banaatu fa hunna ma'hunna mu'assabaat loolu mooy at-ta'sibu ma'a al-ghayri mooy ay jigéeni kese lañu yoo xam ne ñoom ñooy ta'sibante loolu la yoo mooy unsa boo xam ne day nekk ba parce que beneen jigéen a tax comme frère bi nga xam ne yéen a bokk nday ak baay moom monsieur a bokk nday ak baay wala ñu bokk baay kese ah ak ki nga xam ne mook doom ji nga xam ne hein sët bu doom bu góor jël wala u jur wala doomu musa loolu da koy def tansib waaw loolu lay wax wala xawaatu wa inta wala xawaatu intakun banaatu fa hunna ma'hunna mu'asabaatu dernier kii mu ne walaysa fi nisaa turran asaba illa allati mannat bi itqir raqaba mu ne jigéen ñi nag asaba amu ci du tout catégorique ba mu des ki nga xam ne moom dafa jaam dafa dafa goreelub jaam jaam ba génn àddina ndaw si goreelub jaam jaam ba génn àddina bàyyi fi kenn jigéen ga mooy taxaw foofu rekk la jigéen di taxawee ci miraas yóbbu lépp waaw walaysa fi nisaa'i turran asaba illa allati mannat kon mooy al-asaba al-asaba as-sababiyya foofu góor ak jigéen a fa yem bu góor gi bu jigéen gi libéré kenn bu kii bu faatoo bàyyi fi kenn alal yépp lay jël comme ni ko góor gi defe kon nag wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu gis euh, xujub yi ah xujub yi insha allah yi ak am solo insha allah waaw ah, moom laa am boo ko ku ko xamul moom bi boobul miraas moom miraas kan mu maîtriser wul lii moom